moom turam moo doon naajiyatu ibnu jundub ibnu umayr ibnu ya'mar ibnu daarim ibnu waa'ila ibnu sahm ibnu maazin ibnu salaamaan ibnu aslam al aslami loolu doon turam di naajiya ibn jundub ibn umayr ibn yaamar bokkoon ci waa bani aslam kon ah moom ñoom imaam ibn imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi nee nañu keroog moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon jiital mu yoraloon ko li nga xam ne mooy hadiyom bi muy dem Xudaybiya gàtt ya mu waroon a rendi foofu fële sacrifier ko ca Kaaba ga mu ngi ko joxoon naajiye bii nii eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye nee mu boole ko ak ay jeune ci waa aslam moo tax mu ne thumma qaddama rasulullah wa sallama naajiyata ibn jundub bil hadyi ma'a fityaanin min aslam wa ma'ahum hadyul muslimiin ñu daldi mu ne yonent bi keroog bi muy dem Xudaybiya moom mii di naajiya la jiital ibn jundub jox ko mu daldi yor mooy mu yor hadyu yi bokk la ki mu jiital ne ko yow demal nga xoolal ma waa Quraysh ci lan lañu nekk noonoo kooku mooy Busr ibn Sufyan kii moo yoroon li nga xam ne mooy ku nekk dafa amoon mission boo doon dox moo doon wommat li nga xam ne mooy gàtt gi di leen toppatoo ngir jële leen Medina ba Makka moom ay jeunes yoo xam ne ci tribeem la bokk di waa Aslam ñu yor yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yu jullit ah léegi nag bi nga xamante ne nii ci la busru mum yónni woon ne ko demal xoolal ma waa Quraysh ci lan lañ nekke bala maa agsi buñ déggee ne maa ngi génn bi nga xam ne ci la ñëw daal di koy rendre compte yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu ko luñ koy tontu ba pare mu ne léegi comme que waa Quraysh ñoom ñu ngi ci yoon bi di ma xaar ana kan ci ban góor moo pare ngir daal di may yóbbu ñu jaar beneen itinéraire changé yoon ba boo xam ne waa Quraysh duñu gis am na ci boroom xam-xam yu ne kooku imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dane rek fa xaddatani moom nettali na ma Abdullah ibn Abi Bakr sama sëriñ Abdullah ibn Abi Bakr anna rajulan min aslam kenn benn góor ci aslam qaala moom moo tontu am na nag yeneen riwaaya yi yoo xam ne du imaam ibn Isaaq yoo xam ne nañ naajiye bii la moom moo ne ana ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ko man yow ndaw yàlla li man pare naa man xam naa yoon wi xam naa yoon wi mën naa laa teggil yoon woo xam ne waa Quraysh fi ñu taxaw duñu xaar ak Xaalid ibn Walid duñu gis mu ne ko man yow ndaw yàlla li maa lay changer l'itinéraire mu ne fa salaka bihim tariqan waaran ajral mu dugg ak ñoom nag yoon woo xamante ne ni bu bu sinueuse la une route sinueuse mooy yoon woo xamante ne ni du yoon wu neex non du yoon wu neex de noonu moom laal bu doon ab tali la dañ naan bu bari rang-rang nen biy gëléem yi ñu yor fas yi pour ñu jaar fa bu difficile la mais comme que da ngay teggi du yoon principal mais rek dafa xamul dëgg-dëgg yoon bi ndax loo ko xamul mënoo xam yooyu raccourci yi ak yoon yi nga xam ne boo bañee ñu gis la fa ngay jaar kon mu jaar ci yoon woo xamante ne nii waaran ajral boo xamante ne nag bu bari xeer la yoon wu bari xeer te naqaree jaar waaw wala boo nee ajrad am na benn riwaay boo xam ne ajrad la wax mooy boo xam ne dara saxu fa bayna bi ci xur yi ci diggante xur yi fa lay jaar ak ñoom waaw mu ne fa lamma xaraju minhu wa qad shaqqa dhalika ala mu ne bi nga xamante ne ci lañu ñu génn foofu fe mbir mi nag wax dëgg yàlla seen fii yi nii kii leen jaaraloon ak mbir mi metti lool nag waaye jullit ñi moom am ci coono gu metti waay ndax xam nga loolu moom foog naa nit ku ne xam na ko waaw dawalkat yi doxkat yi xam nga booy randonnée moom ba jaar yenn itinéraire yi les randonneurs xam nañ ci dara yoo xam ne li naqaree dox la boo fa jaaree moom boo mayul tarxis yu ne diñ ko def daanu yi surtout fu bari xeer xeer yi tarxiiseeg daanu yi dina ko kii teg sa tànk waddaat mu ne nag moo tax bañ fa jaaree mbir mi tar lool waaye ci jullit nekk benn kii bu metti mu ne ah fa afdaw ila ardin sahla inda munqata'il waadi ñu daldi nag agsi biñ jógee foofu ñu agsi ci suuf soo xam ne su nooy la bu neex a dox fa nga xamante ne ni fa la xur wuy doge fa xur way doge mooy léegi nag ñu génn ci période fii foofu itinéraire boobu qaala rasulullah mun a yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne leen quulu nastaghfirullah wa natubu ilayhi ne leen nee leen yéen saxaaba yi wax leen lii nastaghfirullah ñu ngi ñaan jéggal buur yàlla wa natuubu ilayhi tey tuub jëm ci moom fa qaalu ñu ne ko daalika ñu daldi wax lool mooy bi mu leen waxee quulu nastaghfirullah wa natuubu ilayhi ñaan leen nee leen ñu ngi ñaan jéggal suñu borom wa natubu ilayhi tey tuub jëm ci moom fa qaalu ñu daldi wax loole fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen wallahi innaha lal xittatu allati lal xittatu allati uridat ala bani israil fa lam yaquluha mu ne leen nag ah, maa ngi waat ci yàlla lii de mooy xetta goo gële ñu daldi woon gaaral waa banu Israël d'accorduñ ko xam nga dangay dégg ci euh, alquran bi alquran di wax lool waa banu Israël bañ leen ne duggu leen duggu leen ci kii bi wa id qulna wa id qulna adxulu hadihi alqaryata fa kuluu minha xaytu shittum ragadan wadxulu lbaaba sujjada wa quluu xittatun nagfir lakum xataayaakum wa sanaziidu almuxsiniin gaay nuñ def fa baddala alladina dalamuu qawlan gayra alladi qiila lahum fa anzalnaa ala alladina dalamuu rijzan min alsamaai bima kaanuu yafsuquun mooy waa banu Israël yeneen xam nga dañ leen ba ne ne dugg leen ci dëkk bi walla dëggu leen ci dëkk bi bu ko defee fa kulu minha ngeen lekk la fa nekk meññeef yaa xéewal yi yépp lum leen neexe nag amul amul amul amul amul limite ñu ñu daganal leen lépp lekk leen sans di am état de cause ak état de ay conscience ak yooyu déedéet te nag ngeen dugg bu ngeen dugg ci buntu dëkk bi ah ngeen na nangeen na ngeen na ngeen ngeen sujjóot mooy ngeen wommat ngeen ngeen toroxlu ragal te toroxlul ngir yàlla waqulu xitta te nangeen wax ne buur yàlla ñun de liñ lay ñaan mooy nga daal ñuy sippil suñuy bàkkaar suñuy ñaawteef yépp nga rotal ko daal ñu koy jéggal suñu boroom ne bu ngeen defee lool naghfir lakum dinañ leen jéggal xataayaakum seeni ñaawteef seeni bàkkaar wasanaziidu almuhsinin te dinañ yokk duñu yem ci waaye ñi nga xam ne ñoo gina rafetal ci yéen dinañ leen yokkal waaye gaa yi change ah gaa yi changé lañ leen waxoon waaw ñuy wax leneen ñu naan xin tasawaay ngir <laughs> ngir ñaawal Seydina Muusa li <laughs> suñu bo euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam nag loolu noonu aleyhi salaam loolu noonu la doon la doon la doon la la wax ne maa ngi wàcc yàlla ne lii mooy mooy la nga xam ne moom lañ waxoon hadihi lal xitta li nga xam ne mooy coono gi ngeen fi am nii coono bànneex la ndax amul benn coono bu ngeen fi am lu dul day sip sippi seeni bàkkaar day rotal seeni bàkkaar comme si ni leen leen mujj benn bàkkaar dootu leen topp mu ne nag loolu lañ mooy waat naa ne mooy lu mel nii lañu gaaraloon waa banu Israël ah loolu nag ñoom daldi wuñ koy d'accord daldi wuñ koy d'accord yéen nag d'accord ngeen ko ndax bañ leen waxee def leen def ngeen kon loolu la kii ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq ne qaala ibn shihaab mu ne imaam ibn shihaab nee na fa amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam annaasa fa qaal mu ne usluku zaatal yamiin mu ne leen nag dugg leen jël seen yoon wi nga xam ne moo nekk seen seen ndejoor bayna dhahray alhamdi fi tariqin tuxrijuhu ala thaniyati almiraar almuraar mahbit alxudaybiya min asfali makka mu jox leen ne leen nag jël leen seen càmmoñ bayna dhahray alhamdi loolu ab bërëb la loolu ah bu turu benn bërëb la bu tudd noonu muy waadi Hamd léegi mu ne ko mu ne leen nag bu ngeen jëlee foofu bu ngeen jëlee foofu fii tariqin ci woo xam ne tuxrijuhu moo leen génne ala saniyatil muraar ci saniya al muraar foofu it bërëb la mahbital Hudaybiya nga min asfali mag nga xam ne Hudaybiya ngay wàcc même loolu noonu ah Seydina Naajiya soloo nañ ci moom këne moom moo yóbbu jullit ñi foofu moom moo tegtal ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bërëb boobu noonu ndax nee bi nga xamante nii ci la yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci la koy tegtal noonu comme ni nga xamante ni nii moom la ko alxasan ibn sufiyaan raxmatullah yi soloowe ci musnadam mu daal di koy jële ci yoonam ba ci naajiya ibn jundub mu ne kunna bilghamimi fa jaa rasulu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama xabaru qurayshin annaha ba'athat xaalida bna alwalid jaridata xaylin yatalaqaa rasulallah fa kariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an yalqaahu wa kaana bihim raxiima fa qaala man rajulun ya'diluna 'an at-tariiq fa qultu ana bi abi anta wa ummi ya rasul allah qaala fa axadtu bihim fi tariqi qad kaana biha fadfaad wa ciqaab fastawat lil ard xatta anzaltuhu ala alxudaybiya wa hiya tanzax mu ne moom naajiya mu ne dañu ne woon alxamim mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xabaaru waa Quraysh daal di koy dikkal mooy bi bu sur andi woon këne waa Quraysh yónni nañ Xaalid ibnul Walid mu jiite benn euh, ab cavalerie ngir mu dajeeg moom laata muy agsi ndax comme li mu waxoon sànk loolu gis nañ ko sànk ndax Naajiya dafa ñëw ne leen Quraysh nag ñu nga feeme yónni nañ Xaalid ibnul Walid ngir mu jiitu leen mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggula dajeek ñoom ndax lan wa kaana bihim rahima ndax da leen a yërëmoon bëggul woon xare am moo tax mu ne Quraysh moom akalatuhumul akalatuhumul ñoom de xeex ji na leen jeexal rek mu ne ana kan moo ñuy jëlal beneen yoon wurul yoon wii nga xam ne dinañ fa dajeek ñoom nee na man naa jiya ma ne man jënd naa la sama baay ak sama yaay yow ndaw yàlla li nee na ma jëlal leen yoon woo xamante ne nii yoon woo xamante ne nii bu yëkkatiku la am a bu sinueuse boo xamante ne nii waaye xaab bu sinueuse te naqaree jaal nee ma ñëw ba fastawat liyal ard ba ni suuf si ni suuf si dale xatta anzaltuhu di yeme ci man ma daldi ba ni ma koy wàccee alal Xudaybiya ca teen boo bale ndox moo ma la ñu naan Xudaybiya wa hiya Tanza fekk Xudaybiya eh, dañu ñëw fekk teen bi sawaay daanaka dara desu ci ndox daanaka dara desu fa ndax teen la bu tuuti mais ñi yonent ma saar saar àndal ana kat mooy ñàcc nañ ko bam bam bam bam bam bam bam bam ñiis ba ba dara desuñu daana bi nga xamante ne nii nag ci lañu àgg noonu loolu da ngay gis kon li yonent mi aleyhi salaam li imaam ibn Hisham euh, ibn Shihab ne yonent salaam dupp ne usluku zaata al-yamin bayna dhahray hamd fi tariqin tuxriju ala thaniyati al mahbit al-Hudaybiya min asfali Makka qaala fa salaka al jayshu dhalika at muy kon yoon wi la ngay gis noonu la demee woon léegi ñu jël yoon woowu mu ne fa lamma ra'at xaylu quraysh qatrata al jayshi qad xaalafu an léegi nag quraysh affaire bi da leen a bett ñoom dañu jekki ndax yoon wañ doon xaar jullit ñi jaar fa dañu jekki gisuñ leen mais ñu jekki xool gis jullit ñi di jaar beneen yoon mooy ndax yonent ma la sarsam dafa teggilu foofu muy jaar weneen yoon waa Quraysh daal di gis euh, kii bi euh, armée bi di jaar feneen non léegi waa Quraysh ne bon gis pën poussière bi lañ gis poussière ndax ñu bari noonu bu ñuy dox ak poussière bi qad xaalafu an an tariqihim jël nañ weneen yoonu bokkul ak yoon wi ñu nekk di leen xaar rakadu raaji rakadu raaji'ina ila Quraysh léegi ñu ñu dellu Quraysh dawal dellu ne kon ñii ñëwatuñ fi ndax yoon wii ma lay dugal màgg mu ne nag wa xaraja rasulullah yonente mi alei satu génn xatta ida salaka fi thaniyati l muraar naa naaqatu yonente mi alei satu salaam génn àggale ba muy àggee thaniyatul muraar bi mu àggee foofu nag kii daldi gëléem gi daldi yées fa qaala nnaasu xalaatil as al al qaswa nit ñi ne oo oh, qaswa mooy gëléem bi waroon bi agsee foofu nag dafa tëdd bañatee dem dafa yées bañatee dem waaw nit ñi ah ne ah ñu ne moo tax bi bi nga xam ne ci la ñëwee hatta ida kaana bi saniyati allati yuhbitu alayhim minha bi nga xamante ne ci ci saniya mooy foofu noonu ñu war a dal ñuy wàcc nee na biñ agsee foofu boobu barakatil aswa bihi raahilatu géléem waroon daal di yës moom alayhi salaatu wa salaam fa qaala an-naas xal xal nit ñi ne ko naan xaswaa jógal jógal mooy ni ñuy façon ni ñuy waxe géléem pour ngir mu jóg waaw ndax rab yi dañu am nuñ leen di kiiwe fas boo bëggee mu la boo waxee alik loolu du géléem alik nga koy wax voilà mooy bu nekk ñoom nag ñu naan xal xal ngeen mu jóg fa alaxat mu daal insister bi yës jógul fa qaalu ñu ne xalaatil xaswaa ñu ne eh, xaswaa de bañ naa jóg mooy dafa dafa siisu comme gëléem ngoo xam ne dafa bañ ne dematul comme ni mbaam di bañ ne dawatul nga fëgg yar ba sonn la faale ñoom ñu ne nag xalaatil xaswaa xaswaa looloo ko dal bëggatula jóg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen maa xalaatil xaswaa wa ma daaka lahaa bi xolo walakin xabasahaa xaabisul fii loolu mooy riwaaya imaam al raxmatullaahi aleyhi mu ne leen maa xalaatil qaswa wa maa daaka laha bi xuluq léegi muy défendre gëléem gi Allahu akbar waaw ndax bu ñu waxalee même fas même rab bàyyi ma ñu waxal loo xam ne xamaloo ko lu wuteeg ni ko xamee dangay dàq loolu ne déedéet mu ne leen nag maa al qaswa qaswa bañul siisuwul ne du jóg te loolu du jikkoom du aadaam mazaka laha bi xuluq te loolu du jikkoom walakin li am ba des mooy xabasaha xaabisul fii li tax mu la taxoon li tax mu yës fii nanguwul a jot mooy la yësaloon ñayu abraha ba muy dugg fii looloo tax la taxoon ñay ya nangootuñoo avancer yës fii ñoom ñu def lu ne buñ ko jubalee ci kaaba gi mu bañ buñ ko dëppee ginnaaw muy daw mu ne li taxoon géléem ñay yooyu dugguñ looloo tax alqaswa bii daldi wuy dem waaw maa xalaatil qaswa wa ma daaka laha bi xuluq walakin xabasaha xaabisul fiil li am ba des mooy la téyewoon géléem yële eh, ñayu abraha ya ñooy li nga xam ne ñoom ñoo téye Qaswa ba daldiwul dem léegi mu teg ci leen ba léegi lii riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne walladi nafsi bi yadi laa yasaluunani xotatan yu'azzimuuna fiiha xurumatillah illaa a'taytuhum iyaaha summa zajaraha fa wasabat nee na mu teg ci ne maa ngi waat ci yàlla walladi nafsi bi yadi maa ngi waat ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa taala tey de waa Quraysh duñu ma laaj dara laa yasaluni xutta duñ ma laaj dara loo xamante nii moom la ngir màggal kaaba gi yii xormaay yàlla yi lu dul ne dinaa leen ci fekk si dinaa leen ko nangul summa zajaraha ginnaaw gi mu mu mu mu mu mu yëngal bu baax li nga xam ne mooy gëléem gi mu daal di jóg loolu mooy waa imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi bu dee riwaay imaam ibn Isxaaq biñ newoon mu ne leen maa xalaat wa maa huwa laha bi xuluq walaakin xabasahaa xaabisul fiili an Makka laa tad'uunii laa tad'uni qurayshun al-yawma ilaa xuttatin yas'aluunani fiihaa silatu rahim illaa a'taytuhum iyaaha mu ne tey de waa Makka mu ne leen yësul du ne dafa siisu bañ waaye li ko teree dem mooy la tere woon te du jikkoom la tere woon ñay ya dugg biir Makka tey nag waa Quraysh duñ ma laaj benn benn mbir benn loo xamante ne nii lu baax la loo xam ne moom lañ may laaj ngir loo xam ne dafa jëm ci dox mbokk silatu rahim dëgëral mbokk di ko jox lu dul ne dinaa leen ko jox summa qaala linnaasi mu ne gaa yi wàcci leen ñu ne ko yaa rasulallah maa waa waadi maa un nanzilu alayhi ñu ne ko ah yow ndaw yàlla fii nga ñu nar wàcc amul ndox de

سجوفه فالجاش برعواه حتى ضرب الناس عنه بعقل هنا بيحمل كبن كهران يننكب عليه الصلاة والسلام دينكي في

mai armă purgher. Moral digilme și modes mea hamne mai ai ai slășă. Ci poșe bine des slășii

to be. moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxoon ci terminologie soosu ci xadiis boobu Salam tonti sai ammiragli del Coglio, miragli cocides, dismentiruae ma in waktu waktu terkecil di akhir nanti bagi satu salam فزعمت أسلم أن جاءت

padamu waikun sama sama badannya ini nilai defal ini labuhnya defal ini ra'aitu nasa yahmadunaka bahkan membawa semansarsi jisma Mm-hmm. yaşayan, yaşayanı değil, hamle kişilen ki, kitab-ı şirk divanla hadis bin önüne, bunu

الحديبية سيدنا البرهان والحديبية بئر ولا حديبية أبتين فنزحناها فلم نترك فيها قط Correct. nasibundan dikuybitti. Kimi aa diyen bir darbe satışı var yoktu. Nene uh, mudan dikuyken fi horon saataha. burden قل من أطول كلام Kehana anak Abraham sendiri Jadi dia hamba cilanki Hela cilani Cilani yidalinya Kecendi wa sukiya ila Rasulillah Atas santi Фаланнахи Назалаегиши لهم بري حتى صبروا على başındaki gömleğin yanında

صلاتي الضغط منكرا مقام سيدنا عروة سلامة وضع ملكي أبو الأسود متصرف Don't go near and try to solve some big Mama. Sonic, only adapted in the Sonic.

وقت خلافت سيدنا معاوية